lu am solo la loo xam ne bokk na ci daa'u az-zamaan bokk na ci ci ci ci ci ci jàngoroy jamono ji mooy alkasal mooy tayel ak le fait de se du minimum xanaa yow li ngay yow daal bo le minimum kese non non non non wolof njaay sax neena na séddale taamu naa ca kudd yu njëkk ya bul toog rek naan man naa am kese bu bu mu mujjee am sax garaawul en naa am kese déedéet l'islam dafa ñëw bokk na li raf'il himam dal di yëgati pastéef yi waaw pasteefu jaam bi yëkkati ko mu kawe nekk ñu pasteefu waaw li jëwriñ di wax pasteef loolu noonu l'islam dafa soxla loolu day yóbbu nit ki tout le temps vers l'excellence vers l'excellence pas ay passable ki assez bien wax yooyu noonu yépp l'excellence ko gën te jullit il faut tendre vers l'excellence ñu nag suñu tayeel tax na lu ñëw surtout rawatina mbiri mbiri diine bu dee mbiri àddina moom léeg-léeg nangu nañ cee sonn lool te lañ cay am duñu jariñ lu bari waaye lu jëm ci mbiru suñu liy defar suñu àddina ak suñu alaaxira jarañu lu ñu sax sonn te loolu moom simple na xoolal gaa yi ku nekk rek ci ñun li nga nangoo dépenser ci sa doom ngir mu jàngi ci école publique bi nanguwoo ko dépenser mu jàng alxuraan jamais mais yemale woo leen sax nem ni ngi lee buy buy waajal ngir dem école publique bi bu française bi même rien que ni nga koy waajale ak ak ak ak ak kii bi nu mu tudd solennité bi ngay jox mbir mi sang gi nga koy sang gaaw bi avant waajalal ko solal ko lu rafet parfum ko def ko nii solal ko yu rafet gàddu ci loxo bi wala dugal ko ci oto bi di ko yóbbu ni ñuy solane la xam nga ne moos wute nag boo koy yóbbu ci fi ñuy jàng alxuraan nga xam ne benn solo ni ci amu ci benn te lool mooy ñi tane ah ñooñu mooy ñi nga xam ne sax au moins ñu ngi yóbbu ñoom waxatuma la ak la grande majorité bi nga xam ne jàpp nañ ne loolu jaru ko fii lañ koy bàyyi autant regarder ou jouer sur son PlayStation moo gën walla iyaadu billah te kat ñi ma lay wax nii mooy ñi tane ñi yóbbu benn solennité du ci am benn gëdd joxuñ ko mbiram léeg-léeg buy ñëw yére daanaka yére yi ñuy sol biir këram bu dee seetlul lool lay sol dañuy kii rek solal ko mu soli carax wala enfilé ay kiiwam dem agsi nga foog ne kii nii xaw ma da doon dawi wala boog fan la jëm walla boog pyjama la waaw ndax loolu ñun lañu diine jaral waaw loolu la léegi nag ki def loolu moom nag jàpp na ne moom moo gën a rafet lu mu jëf ndeysaan miskin le pauvre jàpp na ne moo gën a rafet lu mu jëf ndax yóbbu na doomam ci daara ji dëggal mais gone gi dofut gone gi ñun ñoo jàpp ne xale yi yeewuwuñ mais ñun ñoo yeewuwul xale yi man nañ ñoo jaay jënd suñu njëg lekk suñu njëg gis nga yooyu yépp mu ngi koy seetlu dina gis ne boo ko yóbbu école moom rigueur bi ngay àndal yenn yi sax bu naree tard eh, eh, eh, gawal dañuy on va être en retard lu ne nga def ko mais bu dee daara ja moom trente minutes de retard garaawul ah saas oh, saas oustaz ñun de dañoo tardé woon est-ce que di nga dem ci maîtresse bi wala maître bi fële ci école bi naan ko trente minutes après l'heure mais doo dugg sax boo ñëwee fooy même boo sonee kenn du la faale mais fii moom waaw oustaz ñun de dañoo tardé woon fii laa doon wax gaawal muy yeexantu loolu loolu nit waroon nga rus sax di ko wax damaa wax kii wu jigéen mais góor ñi noon la waaw ñoom ñépp loolu la mooy gone gi day seetlu yooyu xam na ne mais kon ñaari école yi yamuñ kon na ma fay comporter woo du yépp fii moom passe la rek benn kii la waaw passe-temps moomu fi indi ci daara ji ma ne déconner du ma réviser sama kër ndax kenn du ko réviser loo léeg-léeg gaay bu ñu leen dugal seen oto yi di leen indi ci lañ leen di wax réviser leen après ñu ñëw nag ne réviser leen mooy gone yi boo leen laajee foo réviser ñu ne la ci ci ci oto bi jàpp nga ne moos nañ ko jox devoir école mu bàyyi ba bu ko yóbbu école ci biir oto bi trajet vingt cinq minutes wala cinq minutes wala dix minutes boobu ci lay defee devoiram loolu parent bi dina ko nangu mais lu tax mu nangu ko fële parce que ñu noonu lañu mel mooy maa qadarullah xaqa qadri nattuñu yàlla dëgg-dëgg niñ ko war a natte ak fi ñu ko war a teg allahu akbar gis nga le constat est amer et choquant duñ ci sax bàyyi xel jàpp na ñu ngi def lu baax te ñoo yées li ñuy def wallah wallah xoola ñoom imaamu Malik rahmatullah alayhi imaam Shafi'i bi ko yaayam di yóbbu ci imaam Malik mais da ko solal yére bu rafet imaam Muslim it pareil pareil solal ko yére yu rafet jàpp ci loxo bi yóbbu parfum leen defal leen ñu rafet ñu yóbbu leen ci ñu jànge xadiis yonent bi alayhi salaatu wa salaam te ñun ñun ñun ban gone ñëw ñu parfum ko sax ci école bi ci ci ci daara ji non jaru ko yooyu yëpp jaru ko walla iyaazu billaah mooy li ma doon wax presque kooku ñu nga xam ne ci yëfi diine noonu lañ ñal tax na xam-xam bu bari di ñu rëcc saa su ne ci diine dañ koy minimiser vraiment le minimum kese lañ ci soxla moo tax di nga dégg ñuy nettali histoire yonent bi aleyhi salaam ba tàyyi yow doo ci jànge dara parce que affaire bi day mel ni benn épopée lay mujje benn histoire boo xam ne amul benn lien ak yow amoo benn lien ak moom mel ni mu nekk bànn léeboon léppoon amoon na fi ndaanaan wal iyaadu billah niñ koy waxe même ki koy wax ni mu koy nettalee mooy dem ba yow tu te sens affaire bi ça ne me concerne pas quoi là on me on me le pour me distraire xaw ma waaw te loolu en général mooy loolu mooy xew ci suñu gàmm yi yi nga xam ne dañ koo déjee nee nañ yonent bi sallallahu alayhi wa mooy danga fay dem ba ñëw mais boo ci ginu la sànku sax boo moywul yow doo gindeeku walla ayaadu billaah si ndax dem dem ci gàmm moom ñëwaat am loo jëfe loolu bariwul ñu koy defa ah. te lii te lii may wax ni waxuma gàmmu gàmmu gàmmu suñu senegaal yi moom folklore yi moom taxul may wax yooyu moom taxul may wax quoi ñun waa diw ñoo organiser gàmmu gi tey nga dem fa gaa yi daan yi neex naag cere ya neexoon naag waay waay waay kii mu nettali fi ay yoo xamante ni ni amul benn rapport dundu nit ñi ndax amoon na ko sax rek mais moom ni mu ko waxe moo tax gaa yi jàpp ne amul benn rapport li ñu nekk nekk fi rek ci magnifi magnificence xaw magni magni di fi wu kese di magnifier mbiri mbiri yéemu ci yow képp mais ba léegi yow defagoo li la li tax yàlla bind la xam nga loolu amul solo yi fi tane tuuti mooy yi am tugal yi am ay France yii sax ñoo tane te dañoo tane képp mais yooyu tamit ba léegi loolu noonu daanaka bariwul njariñ si yooyu dañoo tane képp dañoo tane kepp mais boo ko seetaatee ba ci biir xam ne lii daal le compte n'y mbir mi daal bon des na lu réeréeréy ndax ñun ci surface bi rek lañuy yem dund ko toll ni yonent bi alayhi salaatu wassalaam nga ñëw nga xam ne mooy modelu ñépp buñ la nee modelu ñépp mooy ki nga xam ne moom laay teg lu ma nar a def xool moom naka la ko doon defe ma defe ko noonu loolu mooy modèle ah. loolu mooy modèle damay julli ma xool naka la doon jullee ma jullee noonu comme ne sallu kamaa ra'aytumuuni ni ngeen ma gisee may julli bu may takk soxna ma xool moom nan la ko defe woon ma defe ko noonu bu may sama relation nit ñi ñi gëm ak ñi gëmul ma xool moom naka la relation am naka la doon doxalee relation am ak ñi gëm ak ñi gëmul ma doxale ko noonu bu may ut alal di liggéey ma xool moom naka la ko jàngalee ak naka la ko doon defe ma defe ko noonu mais du ne rek nu ma ko amee baax na l'essentiel mooy na tegu sama loxo déedéet loolu mooy modèle ah. ma xool naka la doon soloo ma soloo noonu xool yi nga xam ne nee na kenn du soloo nii sol yére yu buubu da koo tere dootuma ko def sol yére yoo xam ne pour rëy rëylu la da ko doon tere ma baax waaw bu dee ne man yére dama koy sol uniquement ngir ñu ne ma ci VIP bi laa bokk anta mimman yalbasuuna yalbasuuna thiyaaba xuyala dangaa bokk ci ñi nga xam ne ñoom dañuy sol yére ngir rëy rëyloo ngand ngandulu te loolu moom da koo xaraamaloon da koo tere nga ba ne bu dee nag foofu laa ci tollu moom dama koy sol ngir loolu ma ba ko mais bu dee dama koy sol ngir sant buur yàlla gis xéewalam yi ma defal man ngaa sol sax yu dàq yi VIP sol yow waaw gaa yi nag ñi xamul man nañ la boole ci ñoom jàpp ne waa jëkk bëgg àddina waaye yow sa xol doy sew li si sa xol doy na la te buur yàlla mi xam li ci sa xol doy na li nit ñiy wax baleen ñu wax solal lu mu gën a rafet inna allaha jamilun yuhibbul jamal ndax buur yàlla dafa dafa taal te dafa sopp li nga xamante ni mooy ak taar voilà loolu la oto bu baax dernier yaxaw bi nga xam ne boo ci nee yaakaar ne yow pale Élysée nga ne duggal ut ko boo ko amee mais bu ko def ngir nit ñi wax loolu de wala di rëy rëylu ci nit ñi di leen wan ne du ma seen morom boo ko defee def lu xaram mais boo ko defee ngir sant buur yàlla ci xéewal gi mu la defal wa wa amma bi ni'mati ko fa haddith waay waay ni'ma ni'ma sayyaara hadihi waay waay waay waay waay waay sa oto booboo neex boo xam ne danga ciy dugg foog na yow doo dégg benn bruit waaw nga mel ni ku ne ci salon boo xamante ne nii am frigo ak baar yépp ci biir genre frigo mais amal bu dee ngir ngir sant buur yàlla xool xéewal yi ma buur yàlla defal la moom mi bëgg bu defalee jaam dara gis ko muy feeñ à travers moom <laughs> ma def ko ngir loolu léegi nag bul occupé si nag ci waxu nit ñi li ñuy wax ndax ñoom xamuñ afa najalul ndax ñi xam ak ñi xamul dañuy yem yemu nga bàyyi leen boo leen mënee laay biir laay biiral ne leen nag yéen ngi juum ngir dimbali sa mbokk yoo xam ne ñu ngi bàkkaar ci yow nga wax leen ne du loolu leeral leen li tax léegi nag ku continuer nga bàyyi koo ki waxam kon ñun suñu ñàkk suñu paresse ak suñu bëgg tout le temps rek lu gu yomb moo tax duñu dugg mukk ci ci amaqul ashia ci au fond au fin fond des choses duñ ci dugg moo taxit bidaatuna musja moo taxit suñu suñu suñu suñu suñu gafa ga suñu ba suñu suñu kii yi saag yi suñu marchandise mais du dara c'est rudimentaire li ñu am ci xam-xam ne li ñu yor ci xam-xam c'est rudimentaire c'est rudimentaire doo doo ko sax tudde doo ko sax tudde